a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ li nga xamante ni Ah, moo jëmoon ci ghazwatu badrin ñu waroon a gis li nga xamante ni mooy eh, njàngat yenn njàngat yoo xam ne jotuñu ko woon a gis ci te mu jóge ci xew-xew boobu di ghazwatu badrinil kubra di xare badar bu mag bi di yowmal jamaani yowmal furqaani yowmal taqal jamaan jàngat yooyu nag yiñ ci gisoon bari woon na gisoon nañ ci yu bari ci biir nettalib ghazwatu Badr waaye am na yoo xam ne jotuñu ko woon gis yooyu lañuy gis incha allah te amaana duñu ci guddal noonu te duñu ci yàggal noonu bokk ci njàngat yooyu noonu muy génn gi nga xam ne <coughs> moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon génn euh, doon dabi li nga xam ne mooy njëggu kuffaaru Quraysh ni nga xam ne mooy ci début bi préparation ghazwatu Badr euh, ci début bi noonu euh, gisoon nañ ne même laata ghazwatu Badrin dañ doon gis ne am na ay xare yu bari ay sariya comme bu Abu Ubayda bi bu seydna Hamza bi ak bu seydna Abdullah ibn ak yi nga xam ne sax moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo génnoon ci boppam doon ñu doon dabi yenn ci karavaanu Quraysh yi nga xam ne ñoo doon jóge Makka doon dem Sham loolu dañ ciy jànge këne euh, jullit ñi réewum jullit waaye en tant que réew am nañu droit ci beneen pays boo xamante ne réewum yéefér boo xam ne dafa yor seen alal te ñu xam ne boo négocier duñ la ko jox en tout cas kenn jël nañ seen alal joxuñu leen ko ñoo bañ ndax waa muhaajiru ni kat bi ñuy génn comme li alxuraan wax alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim bi geyri xaq illa an yaqulu rabbuna allah mooy ñi nga xam ne dañu leen a génn seen ak seen alal yi bi geyri xaqin ci loo xam ne teguñu ko ci dëgg illaa lulul an yaqulu ñoom ñu ne rabbuna allah benn yàlla daal lañuy ñuy jaamu te jaamu googu yemul rek ci di ko reconnaître noonu di ko wax ci làmmiñ waaye dañuy dañuy appliquer ñu digal ñu def ko looloo nekkoon seen crime ñu nangu seeni alal réewum jullit mépp réewu jullit boo xam ne noonu la ay yéefér def ay réewu jullit def alalam jël ko ci ay moo xam dañoo saisir seeni dal di jël seeni avoir jële leen ba ñoom mënatuñ cee jot ñooñu am nañu droit que ne alal waa réewum yéeféer moomu bu jaaratee suñu territoire wala muy jaar fu sorewul suñu territoire foo xam ne suñu domaine la ñu man koo intercepter moo xam bato moo xam lu man di doon buñ ko mënee intercepter dañ koy intercepter ak nit ñi fa nekk téy leen ngir lan ngir nit ñi ñoo jël suñu alal nga xamante ne ni bu fekkente ne que ne réewum yéeféer boobu ñoom seen économie dafa basé wu bu baax ci transaction yiy jaar côté yooyu jullit ñooñu réewum jullit ñoom am na droit daal di intercepter yi nga xam ne mooy seen bateau yi fay jaar seen seen seen seen kii ligne commerciaux yi ligne commerciale yi te dara newu ci ndax loolu mooy li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi doon moom la def moom la jàngale te noonu la ko doon defe moom ba dem ci ay ghazwatu Safwaan gis nañu ko bi nga xam ne ci la Kurz ibn Jaabir al-Fihri dal di jële li nga xam ne ñëw songu caawam Madina mi jël ci alal yi ci jur ji dal di daw mu topp ko waaye gis nañ ñi nga xam ne dafa génn doon daje ji Quraysh euh, Ushayra muy ghazwatu Ushayra aw euh, al Ushayra yooyu noonu yépp euh, Abwa Buwaat yooyu yépp noonu dafa génnoon ngir loolu waa ji mu yónnee te ñu cité leen léegi loolu euh, lu ñuy jànge la ci xew-xewu ghazwatu badrin bi dañ ciy jànge tamit que ne euh, réewum jullit waruñoo toog rek yoon jox mooy toog ñoom liy xew ci àddina bi rawatina seen noon yi li ngeen di waajal seen yoon newu ci ñoom daal dañuy toog ñu cuisine ñu ñu ñu togg mbir mi ba ba ba dal seen kaw des ci ñoom bañ bañ déclarer leen ko ñuy door a li xew réewum jullit dafa war a lenn lañ war a def te lool du ay réew yi rek mais jullit bi ci boppam même bu dee ne dëkk bi mu nekk du l'islam moo fay dox du charia fay dox. moom dafa war a nekk koo xamante ne nii liy xew ci monde bi nga xam ne day toucher ngëm yàllaam di toucher li nga xamante ne euh, mooy lu jëm ci wàllu ay ay mbokki jullitam wala moom da cee war di yittewoo ndax yo moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, bi mu nee Medina laata Badrin gis nañ dafa yónni euh, ay nit ñoom bas-bas daldi yónni ñoom Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin daldi yónni Talha ibn Ubaydillah ba looloo tax ñaar ñu mujj ñi ñu njëkk ñi ñu mujjee wax ñoom ñooñu fekkewuñ Badar ngir lan ngir ñu dem uti ay information saytu noon bi ci lan la nekke waaye juste avant Badar gisoon nañ ne sariya bu Abdullah ibn Jahsh bi radiyallahu anhu loolu la leen yónde woon ñu dem pour la première fois ñëw ba ci buntu màkk jege Makka bañ raye fa Amr ibn al-Hadrami waaye yonent bi aleyhi salatu wasalaam waxu leen woon ñu xeex dalee na woon ñu dem xoolal leen Quraysh ana ci lan la tooli mooy euh, loolu li tax yonent bi aleyhi salatu wasalaam doxale noonu ndax manul woon a yónni biir Quraysh nit koo xamante ne nii surtout ñi fa xam ñoom dinañ fa dem saa ñu yën ni ñi bokkuñ ci ñoom loolu mooy ne bu dee ne am nañ possibilité ah dal nekk foofu am ku fa nekk di tenir au courant ñi nga xamante ne mooy autorité yi loolu tamit lu mën a nekk la ah, kon moo tax moom gis nañ ne toogul woon rek liñ naan na sëriñ toog ci der ba uh-uh. ndax gaa yi boo bëriwul ñu bëri dal sa kaw te yéefér tout le temps wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istata'u alquran dane gis nga yéefér yi duñu deñ di leen xeex façon xeex yi nag yu bari la militaire économique culturel lépp médiatique waaw financier tout ñu daldi leen jaar foofu kon nag jullit ñi war nañoo vigilant ba yooyu noonu ñu daldi ci nekk au courant moo tax jullit bi biir njabootam doo yor sa njaboot ba pare toog rek yow yiy passé ci tele bi programme yi daa am lu leen tax a jóg waroo toog rek lu ñu teg ci tele bi rek lu bees lu ñu indi rek nga consommer ba mel ni sénégalais naïf a naïf ba mel ni sénégalais lu ñu indi nga consommer waaye waaye téléfilm bii moo xew ñu consommer léegi gaa yi dofatuñ yiñ doon yóbbu foofu yu bari suñu dëkk yi suñu réew yi ay tubaabu ko doon jouer mais léegi fexe nañu ba léegi ay wolof ni ñun di jouer les mêmes films mais même message bi moo fay jàll yooyu yépp nga xam ne mbir mi du affaire couleur du ne comme que kii wolof la euh, njaay la sant kon moom garaawul alors que kële moom le maraîcher wëg ay ñooñu la sant kon moo garaaw wala ay ay ay brésilien lañu déedéet ça reste pareil mooy da ngay vigilant ci yi nga xamante ne ni mooy yi nga xam ne moom la ñuy waajal di ko di ko def ci àddina bi te xam ne bu sottee en tout cas buñ mën da jëli ñu nekk ay jullit ay mauvais musulman la ñuy nekk ndax li l'islam bi tere ay góor jigéen ay ay ay ay ay soloo lu la neex te dara du la ci fekk wax lu la neex ci l'islam ne dañ ko démocratiser c'est la liberté de penser liberté de critiquer yooyu yépp dañuy fexe di ko jaar ci canal yooyu ba nga miin ko après nag ñu daal di koy légaliser wala ñu def ko bu ko defee bés bañ koy légaliser yooyu du am force boo xam ne taxaw na ngir mën a jàmmarloog lool ndax liggéey nañ baliser nañ terrain bi ba pare kon jullit day vigilant gi yi waajal ak li ñu tooge yow ngay fexe di ci xam dara xam lii xew te noonu la yonent bi aleyhi salatu wasalaam doxale ba xam ne seydina bas-bas radiyallahu anhu ñëw na ko kat njëgg mag ma doon wax ma xool ko mu ngi jege si muy njëggum abu sufyan ibn harb ah. waaye bokk na ci njàngat yi gën rëy ci yu ñuy tiire ci ghazwatu Badr muy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni mu jàngalee saxal li nga xamante ni mooy mabda'u shura mooy li nga xam ne mooy la consultation en islam li nga xam ne mooy la consultation Allah gis nañ ne ah, yonent bi aleyhi salaatu salaam keroog bi muy génn madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu salaam dafa waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy saxaabatul kiram di saxaabaam yu tedd yooyu ne ndax gisu ngeen lan ngeen xalaat informé nañ ma nee nañu ma njëggum Abu Sufyaan bi soriwul lan ngeen ci gis ndax gisu ngeen ñu génn dem daal koy intercepter dem dogale ko ah saxaaba yi radiyallahu anhum daal ko waaw ci noonu luy génn muy mabda'u shura nga xam ne alquran moo ko saxal Ah. mu am saar boo xam ne noonu la tudd muy ashura di la consultation suñu boroom wax ci biir saar boobu aaya di tudd jikkoy ñi nga xamante ne ñooy jikkoy nit ñu baax ñi ah. ñooñu mu boole ci seen jikko yi ne walladina stajaabu li rabbihim wa aqaamu salaa wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnaahum yunfiquun mu ne bokk na ci ñooñu nga xamante ne nii ndax ñooñu noonu li mu wax ci kaw pour nga jël aaya bi fi mu commencé su continuation bi ak fi mu suñu boroom subhaanahu wa taala dafa wax ci suuratu shuura ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani ar famaa uutiitum min shay'in fa mataa'u al wa maa inda allahi xayrun wa abqaa lilladina aamanuu wa ala rabbihim yatawakkaluun walladina yajtanibuuna kabaa'ira al-ismi wal-fawaahisha wa idaa maa gadibuu hum yagfiruun walladina stajaabuu lirabbihim wa aqaamuu as-salaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladina ida asaabahum albaghyu hum yantasiruun suñu boroom subhaanahu wa taala ne a ah, famaa utiitum min shay'in fa mataaul xayaati dunya mu ne lépp loo xamante ne nii buur yàlla moo leen ko jox fii ci àddina bi ci ay xéewal yoo xam ne xéewalu àddina kese la yooyu na ngeen xam ne fa mataawul xayaati dunya mooy yi nga xam ne mooy poñetum àddina bii nga xam ne mooy gu jege gii te doya di dund dund gii waaye wa maa inda allahi xayrun wa abqaa yëg leen ne nag la buur yàlla la ne fa buur yàlla xayrun moo gën fopp wa abqaa te moo gën a des wala al axiratu xayrun laka min al uulaa comme lim waxoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam walal aaxiratu te alaaxira xayrun laka moo gën ci yow minal uulaa ci dundu gu njëkk gii waaye walal aaxira sa mujjantalu mbir saa su ne xayrun moo gën minal uulaa ci lu njëkk yi ndax ci perfectionnement total sans cesse et sans limite ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam masa nekk jullit bi ko roy noon nga war a mel tout sa suba mooy gën sa démb walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa mu ne kon wamaa inda allahi xayrun moo gën la gën wa abqaa mooy yàlla jox te yow amagoo làqagoo ngërëmam xamal ne loolu noonu mu la jox mataaul lu mu neex neex neex fii ci bakkan mataaul xayaati dunya rek la ndax nag balaa neex ngërëmam ànd ci moo tax wa ma inda la ne fa yàlla xayrun moo gën wa abqaata moo gën a des lilladina waaye ñeel ñan ñeel ñan lilladina amanu ñeel ñi nga xamante ne ci ñan la la nekk fa yàlla gën te des te gën a des ñoo ñan lay jari mu ne lilladina amanu ñooñu nag mooy ñi nga xam ne mooy ngir ñi gëm yàlla wa ala rabbihim te ci seen boroom képp dong rekk yatawakkaluuna la ñuy wàkkillu mu ne walladina yajtanibuuna ñooñu ba léegi mooy ñi nga xamante ne nii gëm yàlla di wàkkirlu ci moom képp ba pare yajtanibuuna kabaa'iral ismi wal fawaahish dañuy moytu di moyta ndeku kabaa'iral ismi bàkkaar yu mag yi njaaloo rey nit bokkaale ñaawe jëme ci say ñaari waajur waaye di ko lim di ko lim bàkkaar yu mag yépp nga xamante ne bu ci nekk dina am rëbb comme li Seydina Abdullah ibn Abbas waxee ni ñuy xame bàkkaar bu mag bàkkaar bu mag mooy bépp bàkkaar boo xam ne buur yàlla da cee rëbb wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo dégg ñu naan la'ana Allahu min kabaa'iril ismi bokk na ci bàkkaar yu mag yi foo dégg suñu boroom wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne rëbb naa walla ñoom ñaar rëbb nañu ku def sàngam jëf sàngam loolu jàppal bàkkaar bu mag la waaye bépp bàkkaar boo xam ne dafa am pen kom fii ci àddina kom njaaloo ku sàcc nañu dagg loxoom loolu tamit bàkkaar bu mag la waaye pen boo xam ne moo xam àddina wala allaaxira walla àddina ak allaaxira waaw foo gisa lool rek bàkkaar bu mag la mu ne nag ñi nga xam ne dañuy moytandiku kabaa'iral ismi bàkkaar yu mag yi wal fawaaxisha ak njombu téef façon bàkkaar yi jëm ci wàllu sëy njaaloo Euh, moo xam mas naa sëyëg masula sëyëg yooyu yépp nga xam ne bu dee masoo sëy yow yi yar lañ lay fëgg bu dee ne nag mas ngaa sëy yow dañ lay éliminer ci existence bi mooy dañ lay rey même bu dee ne 1940 nga masoona sëy fase 42 ba 2017 maso boobu ba léegi célibataire nga waaye nga njaaloo en 2017 yow sa àtte mooy dañ lay rey ndax mas ngaa am li nga xam ne mooy jabar wala tamit jëkkër vice versa ñi nga xam ne ñooy mooy tandiku kabairal ismi bàkkaar yu mag yi wal fawahisha ak njomb téef yi nga xam ne bàkkaar yi nga xam ne dañuy jëm ci wàllu sëy wa ida ma bokk na ci seen jikko yi ñooñu nga xam ne la ne fa yàlla moo gën ci ñoom wa abqaata moo gën a des mu ne bu ñu meree bu ñu meree wa ida ghadibu te bu ñu meree hum yaghfirun dañuy sàkku njéggal di njéggalu ndax mer <coughs> min ash-shaytaan mooy yenn mer yi yenn mer yi nga xam ne euh, mën na laa pousser ci nga def lu dul noonu loolu tekkiwul ne duñu mer si dañuy mer dañuy mer gis nañ combien de fois la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mer ndax yaay moom day mer ngir yàlla comme li sayyidatu Aïsha radiyallahu anha yaghdabu lillah wa yarda lillah ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da mer ngir yàlla waaye nag di gërëm ku mu gërëm yàllaa tax ku mu mere ak lu mu mer yàllaa tax te waxoon naa lool mooy makaarimul axlaaq makaarimul axlaaq nekkul rek ñu naan waa ji moom ndeysaan day ree rek déedéet day mer mer ci la waaw ah. kon waaye daa maa xati boobu ñu mereewum yaxfiruun ñuy jéggalu mu ne walladiina ak ñi nga xam ne stajaabu rabbihim ñii ñépp ñoom ngërëmu yàlla goog ak la ne fay yàlla te gina des te des te mooy des ñoom ñeel la leen ak ñi nga xam ne istajaaboo li rabbihim ñoo ñoo wuyul seen boroom lu yàlla woote kalimatu laa ilaha illa ñoo njëkk ne présent ñu dugg sàngara xaraam na ñu daldi wuyu ne banañ fahal antum muntahun ndax bàyyi ngeen simpi ngeen ci seen loxo bam set dootuñ leen ci dégg ñu yëkkati wuyu waaw li rabbihim wuyul seen borom waaye noonu lu ñëw rek ñu lu yàlla wax ñu wuyu ko lu mu woote moom yonentam yaa ayyuhal ladina amanu stajibu lillah wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum yéen ñi gëm yàlla wuyu bu leen yàlla woowee ak yonentam ci loo xam ne de toute façon luñ leen woowe yuhyikum da leen di dundal dundug ruux waaye dundug yaram mu ne wa aqaamu salaa ñu taxawal julli wa amruhum shura gis nga volet boobu côté seen ak boroom taxawal ko mooy lien entre ñoom ak seen boroom wa waaye wa amruhum shura baynahum seen mbir shura mooy dañuy discuter di consulter wante ci seeni mbir wa mimma razaqnaahum yunfiqun te li nga xamante ne moom lañ leen wërsëgale yunfiquuna nañu koy dépenser ci jaamu yàlla yi projet yàlla yi di dimbali seen bopp di dimbali seen mbokk di dimbali li nga xam ne mooy ñi nga xamante ne ni ay doomi aadama lañ même bu dul jullit waaye ñu ko soxla kon mu ne wa amruhum shura te ñooñu sayyiduhum huwa rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy seen sang suñu boroom waxaat ci suuratu Ali Imran muy wax yonent bi alayhi salaatu naan ko fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin ah, bala ñuy ñëw ci saar bi gis nga suuratu shura makkiya la mooy saaru makka la makka la wàcc laata badr bien avant badr boobu yonent bi alayhi salaatu gàddaayagul waaye teewul yonent bi suñu boroom subhaanahu wa di décrire jullit ñi ak ñi nga xam ne ñoo ko wuyul ke ni wa amruhum shura baynahum mooy noonu lañ mel jullit noonu lañ war a mel di waxtaane seen biir yi nga xam ne ñoom lañ séq wa amruhum seen mbir shura baynahum lu ñuy waxtaane la di ko cons wante di ci discuter fii nag suuratu ali imran bi moom eh, madaniya la te aaya bii sax moom Uhud la woon waaye ñun dañu ciy jël rek li ñu soxla tey wax ci wàllu shura mu ne fa'fu anhum euh, jéggal leen jéll leen li nga xam ne moom la sa saxaaba yi ànd ak yow di def ci nuru noonu wastaghfir te na leen di ñaanal njéggal sa boroom wa shawirhum fil amr te del consulter di waxtaan ak ñoom ci mbir yi waaye nag fa ida azamta boo leen consulter nag boo dogoo ci mbir ne nag lii def fa tawakkal ala allah na nga wàkkeerlu ci buur yàlla ndax inna allaha buur yàlla yuhibbul mutawakkiliin dafa sopp ñi nga xam ne ñooy way euh, wàkkiirlu yi ci moom loolu mooy texte yi nga xam ne ci alquran ñoo ñëw di implanter di jëmmal di di di di di di di jëmbat saxal mabda ushura muy le principe de la consultation en islam ah, shura nag ci fan la jóge léegi ñu ngi ci principe consultation cité nañ yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu ko jëmmale laata muy génn di dabi njéggam Abu Sufyaan waaye it bi nga xam ne ci la génn moom alayhi salaatu wassalaam loolu lépp gis nañ ko ci ghazwatu Badr mu ñëw ci yoon bi bi demee ñu yëgal ko ne kat Abu Sufyaan kene waa Quraysh bokk génn nañu armée Quraysh ànd ak Abu Jahlin neewul ne par force nañ leen dem jàmmarloog ñoom déedéet waaye shawara sallallahu alayhi wa sallam asxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa consulter saxaabaan yi ne leen ngeen ci xalaat ndax nee nañu ma Quraysh ñu ngi ñëw ngir défendre ci seen njëgg mi ana lan ngeen ci xalaat gisoon nañu fa qaama abu bakrin radiyallahu anhu fa xaara fa qaala xayran wa axsan fa qaala wa axsan seyna abu bakar radiyallahu daldi jóg wax lu rafet daldi wax daldi di rafetal waxam seydna omar jóg seydna al jóg boroom duñ la wax la waa qawmu muusa alayhi salaam waxoon seydna muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ne idhab anta fadhhab anta wa rabbuka fa qaatilaa inna haahuna qaa'iduun duñ la wax loolu demal yaag sa boroom ngeen xeex ñun ñu ngi fi toog waay dañ naan la fadhhab demal anta yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa rabbuka ak sa borom fa qaatilaa xee ngeen xeex inna ma'akuma muqaatiluun ñu ngi ànd ak yéen di xeex Seydina Sa'd ibn Mu'adh daal li jóg wax ci turu waa Ansaar gis consultation yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di bég bi mu déggee waxu Seydina Sa'd ndax ñu ëppoon ci mbooloo mi te bokkuloon ci accord yi mu jëloon ak ñoom que ne dina leen génn ñuy xeex ci biti mu kontaan ginnaaw bi mu nee ko boo ñu yóbboon ba barka zil barkal imaad ca yaman lu mu sori sori boo fa xuusee dinañ xuuse jaw amaana xarettali abrin wa qada allahu ghayra da génn pour mbir suñu boroom nag daal di dogal leneen mooy njëgg lañ doon jëli caravane lañ doon intercepter fur bar fu far buur yàlla def na nag armée bu dëgër bu jóge Quraysh kon nag famd lima araka allah allah wéyal ci li la sa boroom wan nga gisaat consultation waaye keroog masalaam usaara yi muy question prisonnier yi nga xam ne moom lañu jeexal ci jataay bi weesu bi ko jiitu ak niñ leen libéré ak yooyu gis nañu keroog dafa laaj saxaaba yi sa'ala dafa laaj Aba Bakr wa Umar wa Ali radiyallahu anhum wa ardaahum dafa consulter Seydina Abu Bakr Seydina Umar Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anil jamii ci beneen riwaaye dafa consulter laaj saxaaba yi radiyallahu lan ngeen xalaat ci cons ci prisonniers yi Allah subhaanallah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yooyu yépp gis nañ ko ci ghazwatu badrin mu daal di koy def principe loolu mooy ëpp dundam loolu la doon doxale lam yakun mutakabbiran wala mutajabbira doonul woon nekkul woon ku doon rëy rëylu nekkul woon koo xam ne dane woon naa def lu ma neex te li ko neex kat mooy li neex yàlla waaye ndax yonent bi aleyhi salaatu moom Euh, nekkul ko gën a mooy ci mat waaye malgré li muy mat mat lépp nekk ki nga xam ne mooy insaanul kaamilul kaamil mooy nit ku mat gee mat mooy repéru mat bu ñuy seet nit ku mat moom dañ koy teg nee di xool yow léegi ku ñuy waxati kii ku mat la dañuy xool est-ce que niru nga ak moom boo niroog moom ci lu baree baree bari ñu ne waa ji mat na waaw noonu la xame ku mat mooy moom mooy moom bi malgré loolu suñu boroom na ko wax shawirhum fil amr loo sa saxaaba yi del consulter di discuter ñoom ci mbir kon exemple yaa ngo gis nañ ko ci ghazwatu Badr ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam doxal loo ah subhaanallah léegi kon baatu ah, baat bi fan la jóge al istishaara imaam al Qurtubi raxmatullahi alayhi dafa wax boroom tafsiir bi mu ne qaala ahlul luga al istishaaratu maxudatun min qawlil arabi shurtu dabba wa shawartuhaa idaa alimta xabarahaa bi jaryin aw gayre mu ne waa langue dañu ne mooy ñi nga xam ne ñooy toppatoo langue arab

walla géléem gi wala naaga gi consulté naa ko mooy testé naa ko ida alimta xabaraha bi jarin aw xayri boo ko testé ba xam ak mën a dawam ma yor samaw fas wa may door a jënd testé ko xool est-ce que moom rëppëtalkat la màmmkat la wala trootekat la ma ma daal di koy teste ba xam ne man na ci benn ci daw walla boog sax ma ne tester naa ko ba gis ne ku mën a bay la ku man ma xëccal sama machine yi la ci mbay loolu mooy surtout ba ah mu ne dañuy wax tamit surtout asala washtartuhu ida axadtahu min mawdi'i dañ naan shurtul asala xam nga doone consulté na mooy étymologie ku baat bi la lay jox doone consulté naa lem bi déedéet mu ne loolu li muy tekki ci arab yi buñ nee shurtul asala wa shartuhu mooy ida axadtahu boo jëlee lem bi min mawdi'ihi fu bërëb ba ko yamb yi di di di di di di defare nga dem ba foofu jële ko lo ah Az-Zajjaaj dafa wax ne ah yuqaalu shaawartu rajula mushawaratan wa shuwaran mu ne shawartu rajul baat bi dañu naan shawartu rajul mooy consulter naa nit ki consulter naa ko euh, te loolu maanaam mooy istaxraja aaraahum istaxrij aaraahum wa'lam ma indahum mooy bu ma nee comme li alxuraan ne wa shaawirhum fil amr maanaawam loolu boroom zaadul masir di imaam ibn al moo ko wax moo toxal tamit waxu az-zajjaaj bi ci waa ahlul lugha raxmatullaahi mu ne istaxrij li yonent yi suñu boroom ne wa shawirhum fil amr mu ne maanaawam li muy tekki istaxrij aaraahum génneel sàkkul ci ñoom ñu génneel la seeni xalaat waalam maa indahum nga xam la ne fa ñoom mu ne moom imaam ibn al-Jawzi ba léegi raxmatullah alayhi wa yuqaalu fulaanun suura wa shuura ay xasanul hay'a wal libaas mu ne dañuy wax tamit diw ku rafet suura la mooy am eh, bind nii li mel dafa rafet wa shuura mooy ay aku aku dafa rafet mu ne wa maana qawluhum kantaan ak buñ ne shawartu fulaanan ay azhartu maa indahu waxtaan naa lool li muy tekki mooy génne ba feeñal fexe ci ay xalaat yoo xam ne dafa concerné li ma soxla li ma soxla ñu consulté wa ma nit ma génne li ma am kon loolu mooy ci wàllu langue li nga xam ni moom lay tekki imaam ibn atiya raxmatullah aleyhi mu wax ci al mu ne wa shura min qawaacidi sharia wa azaa'im al axkaam man laa yastashiiru ahlal ilmi wa diini fa azluhu waajib hada maa laa xilaafa fii waqad madaxa allah waqad madaxa allahu almu'miniina bi qawlihi wa amruhum shuuraa baynahum imaam ibn Atiyya mu ne wa shuuraa consultation mu ne min qawaa'id sharia dafa bokk nag ci ponk règle yu magu sharia bi wa azaimul ahkaam bokk ci acte yi gën a dëgër te gën am doole ci lislaam man laa yastachiru ahlal ilmi képp koo xam ne nag du consulter waa boroom xam-xam yi dinañ ñëw ci biir incha allah dinañ dugg ana kan ngay consulter tamit képp koo xam ne du consulter boroom xam-xam yi wa diini ak boroom diine yi nga xam ne ñooñ ñooy ñi gëm yàlla ragal yàlla te di ko dund di ko wax te di ko dund te am xam-xam bi doy képp koo xam ne du consulter ñooñu fa azluhu waajib mu ne kooku moom waajooju njiit loolu Euh, mooy limoger ko teg ko nële demetre ko de ses fonctions waajib loolu war la mu ne hada lii de maa laa xilaafa fiihi mooy li nga xam ne man de Ibn xaw ma ci xilaaf amul wute ci boroom xam-xam yi ne képp koo xam ne bu mbir yi mbir yi nga xam ne da cee war a consulter ndax du ci lépp dinañ gis ci lan la ñuy consulter est-ce que ci lépp la ñuy consulter déedéet képp koo xam ne ci yooyu dañ laa fal wala nga jiite dara wala sax nga nekk père de famille surtout nag ku ñu fal sax ku ñu fal surtout yow doo consulter waa boroom xam-xam yi boroom diine yi kooku moom limogé ko loolu war la te xaw ma ci xilaaf man imaam Ibn Atiya mu ne te yàlla kat dafa tagg way ngëm yàlla yi ci waxam ji nga xam ne moom la wax ne wa amruhum shura baynahum këne a seen mbir ñoom jullit ñi shura consultation la baynahum seen diggante amul affaire u despotisme le despote non déedéet maa fi ne li may wax mooy waxu ñépp li may def mooy jëfu ñépp déedéet yonent bi alayhi salaatu wa salaam a gën ñépp te suñu boroom dana ko wa shawirhum fil amr ah <coughs> léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute waa léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mu mu mu mu moom mi mat mooy ki mat te mooy modèle bi waa quel est sens lan lan moo tax suñu boroom euh, ku mat kooku malgré loolu ni mu mate lépp mais mu koy consulter loo mi te moom mooy ki mat ci fànn yépp ah ñu njëkk ñu ne li yastanna bihi man baada suñu boroom da ko digal muy consulté saxaabaa mi radiyallahu ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw ci ginnaawam saxaabaan yeeg xeetam bay ilaa yawmi diin ñuy daldi roy ci jëfu yonent boobu aleyhi salaatu wassalaam di consulter ñi ñuy nekkal ci décision yenn décision yi nga xam ne dañ cee war a consulter te loolu moom la imaam al al-Basri wax ak Sufyaan ibn na raxmatullaahi alayhima beneen wax bi li tax suñu boroom maal ak li yonent bi alayhi salaatu salaam di mat gën mat ñépp mu ne ko malgré loolu del consulter saxaaba yi deuxième bi ñu ne li tatyibi qulubihim ngir mu dalal seen xol ñoom saxaabaam yim doon àndal radiyallahu anhum ndax buñ gisee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi leen di consulter ci mbir yi ñu yëg ni ah yonent bi alayhi ñoom am na mooy fi mu leen ak ñoom këne yéen ñoom seeni xalaat ça compte ñu ne li tatyibi loolu la imaam Qataada wax ak ar-Rabi' ak imaam Ibn Isaaq naka noonu muqaatil tamit loolu la wax ñetteelu wax bi li tax lan moo tax suñu boroom daal di digal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di consulter saxaabaam yi ak moom li muy nekk ki nga xam ne mooy ki mat ñu ne li lil ilaami bi barakatil mushawara ngir feeñal ngir yonent bi alayhi salaatu salaam bu feeñal li nga xam ne mooy barke bi nekk ci consultation te loolu la imaam ad-Dahhaak daal di wax ah, loolu mooy <coughs> wax yi nga xamante ne ni ñoom ñoo am ne loolu mooy maanaawu ah, li tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> suñu boroom daal di koy digal loolu waaye nag waaye boroom xam-xam yi d'accord nañ këne euh, consultation bi ci li muy am mooy fii ma lam yatihi fiihi wahyun mooy ci loo xam ne wax yu ñëwu ci gis nañu mooy révélation ñëwagu ci wala ñëwul en tout cas jamono ji nga xam ne ci la ci la leen di consulte comme lan comme prisonniers yi prisonniers yi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu leen di laaj seen avis ñoom saxaaba yi radiyallahu boobu benn alquran wax yu ñëwu ci te moom yonent ci alei satu salaam waxu ci dara ndax wax naa la bu waxam waxam waxyu la mais waxul dara dafa laaj kon wax yu ñëwul dara ñëwul ci loolu lañ mën a consulter mais pas bu doon ne bu doon ne mbir mi aay yi dafa ñëwoon wax ko ba pare loolu consultation amu ci ndax leer na ba pare kon tamit lool la te dinañ ci ñëw rawatina ñun suñu erreur yu mag yi ñuy def ci jamono ji nga gis ñoo xam ne nee na ñooy dañuy wax ci turu diine naan nag léegi war nañoo woote benn assemblée bu ko defee boroom xam-xamu l'islam yi les penseurs les kii daje ñu wax ci problème li nga xam ne mooy lapidation nan lañ ci kii consulter ci nan la ñuy def pour daldi bon bi mbir mi walla yooyu noonu qawlu kazzabin jaahil ku wax loolu mooy xamul dara ndax lii nii lañ xamul naan ñu def ci ijtihaad ijtihaad la ijtihaada ma an nas loolu la boo xam ne boo ñu ko xamul dañoo war a jàng usuli yuuna yi dañ naan la la ijtihaada ma an manoo def ijtihaad manoo def ijtihaad sekk euh, yow ijtihaad bi ngay def Euh, texte bi mu ngi fi texte nekk fi nga naan da nga ittihaad loolu mooy man da yow mënoo ñëw naan <coughs> waa ji sàcc na leer na moo ko nangu te li mu sàcc mat na fu ñuy dajja loxo nga ne mais réew mi charia la ñuy doxal yow nga toog fële naan gaa yi bu ñu dagg loxoom nañ def consulter na boroom xam-xam yi daje ñu def ittihaad ci mbir yi daal di xool est-ce que dagg loxo bi duñu seet daal leneen loo xam ne daal beneen peine boo xam ne moo gën a approprié déedéet as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma loolu dafa leer texte moo ci ñëw sàcc kat bu góor ak sàcc kat bu jigéen dog leen seen loxo loolu leer na loolu amul ay bon amul nañ nañ lañuy ñuy kiiwee non moo tax ah yi nga xam ne moo mën a nekk ci lañu war a ittihaad mooy loo xam ne texte amu ci waaye doo ñëw loo xam ne texte la ci am nga naan man damay def ittihaad wala waay wala nañ ko consulter gaa yi déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam gis nañu. keroog bi mu laajee affaire prisonnier yi boobu teg texte ñëwugu ci woon ginnaaw gi la teg texte ñëw bi texte bi ñëwee muy alquran wax ni ñuy doxalee ci prisonnier yi ma kaana li nabi an yakuna lahu asra ba ni aaya yooyu di jeexe comme ni nga xamante ne ni noonu lañ ko gise woon après mu daganal leen li nga xam ne mooy màng mi yi nga xam ne moom lañuy jële euh, ci kuffaar yi ah <coughs> kon loolu foog mu nekk loo xam ne il faut ñu xam ne mbir yi ci yooyu foofu lay mën a doxe ci loo xam ne fiihi ma lam yatihi fiihi wahyun ci lu yu amul loo xam ne wahyu bu clair ñëwu ci génn ñu génn da dabi dabi ndax lu ngeen xalaat ci njëkk mi ñu dem dabi koom déet wax yu ñëwul naan leen dem leen wala demul leen dem kon loolu benn affaire la beneen affaire te imaam alxasanul basri ak imaam ad-Dahhaak wax ko mooy <coughs> ñu xam ne maa amara allahu taala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam bil mushawarati li xaajatin minhu ila ra'yihim wa innama araada an yu'allimahum ma fi al-mushawara min fadlin wa liyaqtadiya bihi ummatuhu min ba'di muy beneen affaire boo xam ne foog il faut ñun ñu xam ne moo tax sànq ba léegi bi may wax manaan yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne mooy ki mat sëkk ba bu ñuy seet ko keneen ko mat ci moom lañuy ñuy xool ku ko gën a niru yaa gën mat keneen ak lu waay mën a wax ñu ne gis nga buur yàlla digalul yonentam bi alayhi salaatu wassalaam mu daldi consulter ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi li xaajatin minhu ila ra'yihim defu ko ndax ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa soxla seen xalaat non wa innama araada waaye dafa bëgg te loolu day day ñëwaat ci li tax li wax sànk ñett yooyu benn ci yooyu ngir mu jàngal li nga xam ne saxaabaam yi ma fil li nekk ci consultation min fadlin ci ngëneel waaye wal yaqtadiya bihi ngir tamit mu daldi a koy roy roy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi nga xamante ni nii <coughs> ñooy ñëw ci ginnaawam muy ummam di xeetam moom aleyhi salaatu wassalaam loolu lu am solo la loo xam ne waruñoo waruñu ko manuñu ko bañ a ñàkk xam kene du yonent bi alayhi salaatu dafa soxla woon seen xalaat non non non non non non bi doy na sëkk waaye suñu boroom dafa bàyyi yi nga xam ne indiwu ci wahyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ci wax ak ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy saxaaba yooyu léegi nag ah, ci yan mbir la ñuy discuter ah, am na ñoo xam ne lañuy ñuy am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne <coughs> ci mbiru àddina kese nag la war lay lay doon loolu mooy li sujet bi muy leen di consulter di leen laaj seen avis loolu ci affaire u àddina kese kese kese lay doon loolu mooy benn wax bi am beneen wax bu ne bo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim que ne mbiru àddina ak mbiru alaaxira te loolu moom la imaam Ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi ci Zaadul Masir mu ne wa huwa asax te loolu mooy li gën a dëgër lool mooy li gën dëgër kenn ci lépp la <coughs> léegi bu ñu xamee lool ñu jàll ci beneen kon gis nañ ci lan la ñuy consulter du ci lépp moo tax sax am na yenn njàngat comme ima yenn ci njàng alxuraan yi. comme imaam abdullah ibn mas'ud ak imaam ibn abbas ñoom dañ ne wa shawiruhum fi ba'd al amri mooy bi ñuy ñoom seen façon jàngin mooy yooyu nag du mutawaatir du yoo xam ne mais ci pour wan la yooyu dañ koy soxla ci yu mel nii bokk na ci yuñ koy soxla que ne dalay wan que li muy tekki wa shawiruhum consulter leen fii ba'd al amri ci yenn mbir yi léegi bu ñu gisee loolu gis nañ ci lan la ñuy consulter mooy ci yenn mbir yi te mbiru àddina ak àllaaxira yépp mën na ci nekk comme niñ ko gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi mu consulter du mbiru àddina kese eh, ñu gis këni <coughs> yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkul ne soxla seen xalaat a tax wala seen seeni avis ci mbir yi léegi nag mu des leneen mooy mooy leneen li des bon waa léegi kan ana ñan ñan ñan la ñuy consulter ñan ndax loolu beneen affaire la ndax fii mu ne bu ñu nee consulter bon ñépp d'accord mais bu ñu nee ñan la ñuy consulter ku nekk foog ne moom il est ahl moom il est moom il est habilité à ko. imaam ibn al jawzi raxmatullah alayhi mu ne mu ne yeneent bi alayhi salaatu salaam waalam annama annahu innama umira annabi sallallahu alayhi wa sallam bi mushaawarati asxaabihi fii maa lam ya'ti wa ammahum bi dhikri wal maqsuudu arbaab al fadli wat mu ne nag xamal ne suñu boroom dafa digal yonent bi alayhi salaatu salaam muy ci loo xam ne wahyu ñëwu ci waaye nag nee na moo ammahum fi zikr fi zikr bi mu daldi leen tudd tudd gu général da ne wa shawiruhum mooy saxaaba yi ñoom ñépp mu ne waaye wal maqsuudu ñi mu jublu ci ñooñu nag que ni ñooñ ngay consulter ñooy arbaabal ra'yi arbaabal fadli boroom gëneel yi boroom gëneel yi nag nekkul affaire juddu bii nii wax naa la lislaam inna akramakum inda allahi amul ne kii maamam comme que nañ ko consulter ndax maamama doon diw déedéet yonent mi aleyhi salaatu salaam nee koo xam ne moom sa sa sa sa say jëf gaawalu la fexe nga bokk ci ñu baax ñi sa sa juddu moom du la ko may moom non déedéet sa juddu du la ko may moo tax arbaabul fadli mooy boroom gëneel yi boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne boroom xel yu leer yi waaye wa tajaarubi minhum ak ñi nga xam ne ñoom dañu am expérience ci mbir mi ñuy laajte dañ ci am expérience lool ñu daal di leen consulter bon <coughs> léegi est-ce que mooy ñun léegi nag nañ ñëw ci ñun ndax gis nga aaya yi bokk na ci aaya yi nga xam ne. Euh, ñun suñu waa jamono muy washawirhum fil amr lu leen neex lañ ko dégg di ko defee lu mu leen neexe euh, déglul li nga xam ne moom la ci Cheikh Ahmad Shakir daal di wax ci am